kon ñetti façon tawaaf waaw dañuy régler pour lii mooy deuxième ponk ginnaaw ihram comme niñ la ko waxee woon léegi mooy euh, at tawaafu bil bayt mais wax nañ la bi ciy ponk mooy al ifaada mooy bi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu salaam def def bisu tabaski léegi nag bu ñu fa àggee fii dañuy wax rek dañuy wax rek àttee bu nekk ci lañuy yem kanta mais tawaaful ifaada moom comme que mooy ruknu bi mooy ponk bi mooy pilier bi bi nga xam ne moom bi waaw day mel ni waaw léegi kon affaire yaa ngo moo tax yooyu kanta est-ce mooy période bi kañ lay commencer tawaaful mooy heure ruknu kañ lay commencer muy ifaada ak ba ci période bi ban jour la lay tàmbali ak ba kañ lay jeex yoo xam ne mooy nit ci am nga ci possibilité def ko ci ah période aj bi kañ la te loolu buñ koy gis ma wax ko léegi bala ma ko fàtte amaana bu ma ko waxee ni dootuma ko du ma ko fàtte insha allah mooy euh, tawaaf boobu yonent mi sallallahu alayhi wasallam def dixième jour bi di bésu tabaski te gis nga Makka ni muy bare ay nit hein ak jamratul aqaba ak yooyu buñ ci ñëwee dinañ ñëw xool surtout tawaaf bii mooy bu dee mais attends bu dee nag kaa kaaba gi mën a contenir ñëpp xam nga moo tax Saudia bi di def ay quota naan nombre de personnes yi lañ jox par dëkk yoo xam ne ñoo fiy ñëw di aj sinon mënuñoo bàyyi ñëpp ñu ndax duñ fi xaj mooy bu boobaa même bu dee joxe nañ quota ñu ñëw gaay fees masala est-ce a pas possibilité ñu xaaj nit ñi ñu ne waa sàngam yéen euh, jour tel muy jour tabaski yéenay wër kàmba gi léegi ya suba ga wala bon bu dee léegi nag loolu masala boobu li muy indi mooy masalaam kañ la yem ak ak <laughs> tawaaful tawaaful ifaadati muy tawaaful rukni ba kañ la nga ko nit ki mën def waaw bu boobaa dinañ ñëw mooy lii damay poser rek ay question mooy est-ce que mën nañoo xaaj mbir mi comme que nit ñi buñ baree bare te mu nar a ay jéye ñu ne gars yi léegi dañuy xaaj affaire ñii ñooy tawaaf tey moo xam ñu ne beneen jour euh, euh, beneen groupe ñu xaaj tawaaf yépp kii yoo xujjaaj yi deux beneen jour ñu ne ñii ñooy ñëw est ce que loolu mën naa nekk comme lu mel noonu loolu it dinañ ko gis mas masala boobu ah insha allah léegi nag kon léegi nag yow bon yow léegi léegi ñëwal ñëwal ñëwal ñëwal ci suñu masala bi léegi tawaaf yi bon répété ko après bu nekk nag léegi nag duggal ca bu bu bu bifurquer feneen waaw soit sur l'autoroute rek yow li ngay bifurquer dafa bari lool léegi li ngay def mooy bu fi waxaat leneen dañ la koo ñaan ah? bu fi wax leneen yow fii wone ne wom waxal ñu aywa ñetti tawaaf yi nga waxoon man nga ñu ko répéter insha allah dañ la ko ñaan nga ne waaw tawaaful qudum mooy tawaaf de bienvenue beneen bi ci tegu muy euh, tawaaful ifaadati mooy tawaaful ifaada beneen bi ci tegu muy tawaafu alwadaa muy tàggatoo bi léegi nag ana mooy àtteey benn bu nekk ci yooyu ana mooy àtteey benn bu nekk ci façon tawaaf yi ñu ne la tawaaf surtout bii ñu nekk nii muy tawaaful qudum muy tawaaful qudum ah tawaaful qudum boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi attention ñu ngi dugg ci masala kaaf fa daanaka nee nañ lu ñu lañ ci koo xam ne dafa ñëw di ak ak kese parce que masala bii boo am na luñ ci waxoon mais laal ñun fi parce que Mawla am na Abbas moo ci génn moom dafa jàpp ne tawaaful qudum dara waaye ñi nga xam ne day aj si xam nga gisoon nañ da waa ji ak mbooloo mi nga xam ne ñoo àndoon ak moom ak ak ñi nga xam ne ñoo àndoon ak moom que eh, ñu ne la mooy xam nga ñoo na woon ku fi. ko képp koo xam ne dangaa agsi hein boo fi agsee nga ñëw te xat yu wala nga xiraat wala nga def tamat euh, nu mu tudd xiraat te xat yu force par force mu neex la ak mu naqari la yow sa affaire boobu noonu transformé wu na day nekk tamattu booy umra umra ngay def par force waaw umra lay mujj nekk ci par force voilà affaire boobu nag affaire boobu nag moo indi li nga xamante ne nii mooy wax jooju que ne mooy xam nga ko comme du tawaaful qudum waaye li nga xam ne boo accès yow sa umra de toute façon day feccee ku nekk de boo fi aj boo boo fi yéene aj tamit par force day fecceeku mais sinon loolu à part wax boobu boroom xam-xam yi ñoo d'accord que ni si tawaaful kay lu ñu yoonal la waaw Mawlana Ibn Abbas moom moo euh, ci ñëpp moo xam waa joo xam ne day aj mais am na ñoo xam ne euh, seen xataay tax na seen xataay day tax comme waa joo xam ne dafa ñëw euh, comme mu agsi Makka Euh, mu ngi agsi ci aj gi ay timis yooyu bésub Arafat la agsi cëpp Jidda te bu deful ndànk boo moywul wala boo nu mu tudd mu mu mu mu agsi ay ay après tisbaar ah, wala après tàkkusaan te bu naree dem Kaaba ga ak kii en tout cas na muy demee ba Arafat bu ko fekkee du tout kooku dañ naan ko direct yow da ngay dem fële voilà sinon bu dee kii na ko du fa dem ah. moo tax Mawlana ibn Abba kii eh, Omar benn waaye dafa ñëw ne ko comme ni hadith ne ci saxiix yi ne ko mais bu ma ñëwee di kii est ce que mën naa taxaw al mawqif mooy Arafat sans pour autant ma ma wër Kaaba gi mu ne ko dé mu déedéet da ngay wër Kaaba gi ba pare nga door a dem Arafat waa ji ne ko non parce que diw doomu diw danañu moom loolu mën naa nekk. mu ne ko yonent bi alayhi da genn gi sax benn bi dana ko mawlaana ibn Abbaas la <laughs> dana ko ibn Abbaas lii la wax mu ne ko hé <laughs> yonent bi alayhi salaam bi mu ñëwee fii dafa tawaaf ba pare mooy tawaaf bi la njëkkal door a dem Arafa mooy tawaaf bi ñu gis nii mooy bi Arafa ca neuvième jour ba la fa dem mu ne ko yow abi qawli rasuulillahi sallallahu alayhi wa <laughs> aw bi qawli ibn Abbas in kunta sadiqa <laughs> maanaam noomar na ko yow léegi fekk waa ji en fait waa ji <laughs> waa ji moo neex waa ji dafa ñëw ne kii mawlaanam nu euh, Umar <laughs> ne ko diw de nee na nee na mën nañoo taxaw Arafat sans pour autant ñu wër Kaaba mu ne ko mu ne ko Euh, waa ji ne ko yow yaa ñu gënal waa waxal yow yaa ñu ko gënal mooy yow yow yow yow lañ préféré ci moom waaw parce que moom dunyaa laal na ko alors que yow dunyaa laalu la moom nag li naan dunyaa laal na ko mooy <laughs> le fait que euh, Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhu ma ne woon masoon a nekk gouverneur toogal waalil Basra loolu la loolu la doon wax ne comme que ñoom dañ doon ñu mel noon dañ doon wax ne bon yu affaire nguur yi moom saay ah <laughs> looloo taxoon mu doon ñoom ñu doon moom waa doon wax loolu <laughs> waaye sinon waaye sinon Mawlana ibnu ibnu Abbas euh, moom xam nga ne <laughs> euh, sori na loolu ah euh, léegi mu ne ko yow yonent bi saa saam dafa wër ba pare laata muy taxaw tabax euh, muy muy taxaw Arafat léegi dama lay laaj yow yow mi laaj laaj bi abi qawl ibn Abbas est ce que waxu Mawlana ibn Abbas la ñuy waxu yonent saa saam la ñuy jël wala waxu ibn Abbas in kunta sadiqan dem dëggu nga ci ci ci roy yi nga xam ne ci li ngay wax que ne euh, da ngaa war a roy yonent bi saa saam moo la tax a jóg ah <laughs> waaw. waa ji bi mu ne ko fitna yow yow yow yow yow yow ya lañ préféré ci kawam dane ko ana kan ana kan ci ñun ñii nga yow nga ne man mooy pour wanne gis nga bu doon foo sëriñ yi fa la nekk buñ gisee ku ñëw di wax ci beneen sëriñ bi loo xam ne luy luy loo xam ne man nañ ne tem mu wàññi kotam te yëkkati bosam ni mu ciy saware kontaan foo ko sëriñ ta taalibe boobu ko def waaw jàpp ne loolu day wane ne moom daa kawe alors que lool loolu mooy ñàkk vraiment mooy ñàkk sellal te mooy ñàkk yeewu waaw Mawlaana Ibn Umar dane ko ana kan ci ñun la àddina laalut ana kan ci ñun la àddina laalut nga naan Mawlaana Ibn ah, kii <laughs> Abbaas àddina da koo laal ana man damay laaj ana kan pour wan ne ko loo ko wax rek man nga ma koo wax waaw <laughs> waaw <laughs> bu dee moom àddina laal na ko man ñii di Ibn Umar mucc ma kon voilà kon ñoom tawaaf bi en tout cas lool ci mawlaanam no Abbas ndax lool mu doon wax noonu mais sinon ñëpp a ne xudum lu ñu yoonal la léegi nag mu des ginnaaw bi ñu xamee ne lu ñu yoonal la moom tawaaful xudumi léegi ana lan mooy àtteem ah moom tawaaful xaadimi wala tawaaful wuruudi wala tawaafu taxiyati ak tur yu bari yi ñu la waxoon am na yeneen ah waa jumhuur jumhurul ulama dañu ne dañu ne dañu koo sopp waaw dañu koo sopp ku ko bàyyi ah mooy eh, eh, amoo benn bàkkaar dara du la ci fekk waaw dañu koo sopp ku ko bàyyi lenn du ko ci fekk un un wa ngoog kantaa ñii Euh, kanta Maliki yi rahmatullah ñoom ñu ne affaire bi ah non waajib la du ruknu de mooy du ponk mais waajib la te waxoon nañ la ma ñoom buñ nee waajib waajib mooy ku bàyyi waajib looy def ku bàyyi waajib ci Maliki yi looy def mooy da ngay rendi dara loolu préciser woon nañ la ko. mooy boo bàyyee loo xam ne waajib la mooy loo xam ne obligation la yow li ngay def mooy dangay dangay da ngay rendi dara dangay ngay rendi dara ngir jabru ko ngir réparer ko waaw léegi nag looloo tax nag euh, maaliki yi ñoom rahmatullah leen dañ na affaire bi nag waajib la képp nag ku ko bàyyi ku ko bàyyi mooy ñëw nga ñëw Makka defoo ko te kooku moom ñi muy def mooy day kii bam euh, day day day tuur deret waaw waaw ndax ñu ne li koy wane <clears throat> mooy këne yu xadiis yi mu fi waxoon yu sayyidatu Aïsha yeeg yooyu këne yonent ma lay saa saam bi mu ñëwee li mu njëkk a def ah li mu njëkk a def moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallama mooy mooy lan mooy dafa commencé <clears throat> jàpp wër kaaba gi ak xadiis yu bari yooyu ah te moo ne xudu anni ko jële leen ci man ni ngeen di aje kon ci la ñuy xamee ne képp koo xam ne nag dafay ñëw ah <coughs> képp koo xamante ne dañ fi ñëw nag te defoo ko te yonent ma lay saa saa bi mu ñëwee Màkka loolu njëkke loolu mooy yow bàyyi nga loo xam ne waajib la lu obligation la lu war la loo waroon a def comme que nag bàyyi nga ko mais nag du ponk duñ la ne demal par force nga defaat ko sinon sa affaire du baax dañ naan la jabru ko ak dam jabru ko ak li nga xam ne mooy dam mooy da rendi li nga xamante ne ni mooy da ngay rendi dara ah <coughs> voilà léegi <coughs> waa jumhur ne mukk waaw ah waaye mukk mukk waaye nag euh, euh, ba mu des kaa biñ la waxoon sànk de kaa bi ñu la waxoon sànq waa ji nga xam ne moom bu bu ko naree def euh, Arafat da koy da koy da koy da koy raw da koy raw Arafat da koo nara da kaa nara raw kooku noonu euh, mooy ki nga xam ne daal vraiment gàttañ lu na lool même waa jumhur sax ñi ñaan dañ koo sopp ci ñoom mooy ñi nga xamante ne ñoom du nekkuñ ci cas boobu waaw koo xam ne nekkul ci cas bi nga xam ne moom lañ la wax léegi. <coughs> Euh, loolu kon la Maliki yi rahmatullah alayhim wax ah, waaye waaye waaye ñoom dañ ne déedéet xudu anni manasikakum waa jumhur na leen xudu anni manasikakum tekkiwul ne lu fa yonent sallallahu alayhi wasallam def rek tekkiwul benn yoon que ne lu yonent bi sallallahu alayhi wasallam def keroog rek mooy ne affaire bi ay wa farata la te loolu ñun ñépp xam nañ ko waaw xabab gii nga fi doon wax ramal gii loolu xam nañ ne loolu du farata waaw du farata te pourtant eh, nee na xudu anni manasikakum def na ko est-ce que farata la kon nag lan ngeen wax ne lii farata la mbir mi kon du farata waaw kanta ñoom ñu ne affaire bi daal farata la parce que liñ la wax noonu ñoom al ulama al malikiya ah rahmatullahi Euh, bon euh, amaana nag loolu jaru ko mooy ay ay di nga rendi ku ko deful di rendi waaye nag mooy na nga ko def nag waaw na nga fexe daal ba def loolu bu dee nag yow bon manoo ko woon a def loolu dara du la ci fekk euh, wallahu taala alam léegi nag mu des tawaafu beneen deuxième <coughs> mu des beneen bi nga xam ne mooy tawaafu tawaafu mooy tawaafu rukni mooy tawaaful ifaadati waa tawaaful ifaada nag moom ana boobu moom nan la fay demee ñu ne la tawaaful ifaada moom ñépp d'accord ne mooy rukn mooy tawaafu ziyaara lañ koy wax tamit lii moom mooy ponk bi nga xam ne moom boo ko boo ko boo ko deful moom ah, ah amoo aja faut que ça soit très clair boo ko deful lay salaka xaj amoo xaj amoo xaj ah. moo tax yow fokk nga def loolu le nga def li nga xam ne mooy xudum fokk nga def xudum léegi mooy ifaada manaan ifaada ndax li su te loolu li koy wane mooy euh, li borom bi ne wal yatawafu bil baytil atiq ah mu ne ginnaaw gi mooy buñ defee yooyu yëpp nag wal yatawafu nañu tawaaf nag bil baytil atiq néeg bi nga xam ne mooy al baytul atiq mooy al baytul atiq nañu nañu nañu ko wër loolu mooy wane ne farata la moo tax loolu moom boroom xam-xam yi amuñu ci wute ne ne loolu mooy farata bi waaw mooy bi nga xam ne manu la ñàkk ci aj tawaaf bi <coughs> manu la ñàkk manu la ñàkk ci aj léegi nag <coughs> ah, tawa gisoon nañ sayyidatu Safiya keroog bi nga xam ne bi ñuy gis eh, istidlal yooyu bi nga xam ne ci la gisoon ay réglam yonent mi alayhi salaatu salaam ne ah mbaadu dañu fee nar a téye <coughs> ahaabisatuna hi Ah, ñu mu laajte ñu ne mu ne leen ndax wër na ndax mas na def na benn ci tawaaf fi ñu ne ko waaw def na kii de <clears throat> ñu mu tudd eh, def na tawaaf <clears throat> tawaaful ifaada mu ne kon falaa idan kon nag téewuñu fi ah kon loolu mooy àtteem que ne lii moom ruknu la lii ñépp ci d'accord léegi nag mu des troisième tawaaf mooy tawaafu ah léegi bu ñëwee ca bërëbam dinañ wax ban moment lay commencer ak kañ lay jeex tawaafu ruuk ni ndax looloo jar a xam ndax bés bu la rawee comme que bu la rawee sa affaire yàqu na kooku boo ko xamul taaf xam di kañ lay commencer kañ lay jeex hmm? léegi nag mu des bu mujj wi mooy <coughs> tawaaful wadaa taw tawaaful wadaa nag mooy tawaafu sadri <coughs> moom la yonent bi alayhi salaam doon wax ne ij'alu aaxira Hmm? ahdikum bil bayt at-tawaaf ah loolu moo tax nag waxam jooju yonent bi alayhi salaatu salaam wax ne def leen li mujj li ngeen xam ne moom ngeen di am ak euh, euh, fii nii lu mu tudd ak bayt bi muy néegub yàlla bi mooy ci na ko def muy tawaaf loolu moo tax tawaaf boobu boroom xam-xam yi nag daal di ciy wute ah? euh, xoolal gis nga masala bi ñu gisoon sànq mooy mooy tawaaful ifaada lan lañ waxoon waa jumhuur ñoo ne dañ koo sopp maalikee ne ne farata léegi nag contraire bi lañ am fii mooy maalikee yi ñoo ne lii nii dañ koo sopp waa jumhuur ne farata la waajib la <laughs> waaw <coughs> ah. <coughs> ndax lan ndax xadiis bi ñu la wax sànq mooy xadiisu mawlaana ibnu wa huwa fi saxiixayni mu ne yonent bi alayhi salaatu dafa digal dañoo digal nit ñi mu nekk seen dernier mbir mu ñuy am mooy leen dernier lu ñuy def ci taaba gi mu nekk tawaaf sauf que woyofal nañ almaratul haid ki nga xam ne dafa gis mbërëg comme sayyidatu Safiya mi ngi sànk ne loolu doo fa toog loolu mooy wane ne boo xamee lool nag mooy même ñi ne la waajib la dañ ne bu dee jigéen bi dafa gis mbërëg grawul <coughs> waaw parce que dañ ko ko woyofal moo tax keroog maa ngi naan xanafiya yi bu ñëwee ci tawaaf yii ban moo ñuy farate dinañ xool ñoom ñoom lan mooy seen position ñoom seen position mooy ne tawaaf bi mooy bi waa jumhuur di laye naan hadith sayyidatu Safiya bi ñu ne mais sayyidatu Safiya daa gisoon mu rek où est le problème aw <coughs> oh. où problème mooy bi ngeen doon wax naan est-ce que tahaara charte la wala déet yaa ngi koy fàttale ko mooy xanafiya yi dañ ne ñun même buñ ñee waajib la xadiis bi moo ñu won ne dañoo woyofal lii ak loolu mooy loolu yonent saa salaam mi nga xam ne mooy shaari moo jël exception woyofal alxaid waaye sinon bu dul moom ak ki nekk <coughs> muy alxaid ñun day nekk li nga xam ne waajib la mais nag du faam hmm? kon nag mu ngi noonu <coughs> loolu la <coughs> <coughs> waaye euh, maaliki yi nag ñu ne leen mais yéen lan moo tax ngeen ne affaire bi du farata dañ koo sopp doonu du du waajib du lu war dañ koo sopp ñu ne parce que yonent bi alayhi salaam dafa permettre sayyidatu Safiya waaw ah, mu bañ te waxu ko rendil dara kon ci la xam ne du waajib ndax bu doon waajib bu bàyyee dara ngay mooy comme ñële ñi nga xam dañoo bàyyi loo xam ne waajib la da leen a wax ngeen ren di nar comme ni ñuy gisee ka ka amoon problème ci bopp bi mën a ko wax ko après da ko mais dafa fidya ah dafa fidya mooy dafa ren dara ñu ne loolu nag day wane ne kon affaire bi ah loolu lenn rek lay wane mooy ne mbir mi kon du du farata ndax bu doon farata bu doon euh, lu war la wala waajib la. Eh, bu ko deful dina ko wax mu tuur deret wala mu def dara waaye <clears throat> loolu la Maliki yi wax waaye nag waxu Maliki yi dese naa dëgër waaw parce que man nañ ne mooy li waa jumhur wax mais Sayyidatu Safiya dafa parce que dafa gis ay mbërëgam léegi bu ngeen ma waxee kay ku am mbërëg noonu lay demee waaw loolu kay je suis mais nan ngeen ci mën a dugali keneen ki nga xam ne moom loolu amu ko hein loolu amu ko ki nga xam ne amul benn ngànt hein mooy kooku moom dafa lu tax nit bëgg ko ci génne kee d'accord nañ ñu génne ko ci parce que yonent ma saaf saaf moo ne laa isan ah ah xaabisatu ah, naa hi ndax dañu fee nar a tëj te ñu ndax gis ne régalam te warul wala ñu ne ko mais waroo mu ñu mu laaj ndax waroon na ñu ne ko waa defoon na ifaada bi mu ne kon laa isan nañ de fal nan sarif ñu dem kooku ki gis mbërëg la mais pourquoi ngeen bëgg ci dugal ñeneen ñëpp ba tax nga ne comme que waaye ñoom fi ñu ko teg dafa dafa ànd ak ñoom ni ñu gisee mooy comme que bu doon waajib la parce que bu ñu nee waajib la mooy léegi da bu ñu nee la mooy kon ku ko deful dafa war a euh, dam dafa war a tuur deret alors que fii yonent bale saa saa tuur loowu ko deret ci la ñuy xam ne kon du waajib waaye dañ naan loolu ginu la dëgër waaw li dëgër mooy ne mbir mi waajib la sauf ko képp koo xam ne dangaa mel ni xaayib kooku noonu dañ ko koy teggil comme li xadiis bi wax wallahu taala aalam voilà kon nag euh, euh, ñooñu nag loolu sauf que tawaaf bii tawaaful wadaa ki dëkk Makka kooku bokku ci waaw waaw bokku ci parce moom nu muy togg muy fii ci Kaaba gi fi la dëkk fii Makka gi la dëkk ah léegi Euh, ñi nga xam ne dañoo dëkk ci délimitation yi ñu gisoon hmm? mawaqit yi Yalamlam Zaatu Irq eh, Qarnul Manazil Juhfa Zal yooyu mooy ñu dëkk ci biir ñooñu est-ce que dañuy tawaaful wadaa wala déet loolu mooy wax bi hmm? moo tax ku mel ni Hanaabila yi kii Hanafiya yi ñoom dañ ne képp koo xam ne ci biir mawaqit yi nga dëkk kooku du jof du def dara waaw mooy Makka ba biir Mawaqiti kooku moom du tawaaful wadaa mooy tawaafu tàggatoo du ko def alors que Maliki Shafi'i yi dañ nekk dañuy xool waaw bu dee ne moom daal dafa voyage ñu gis ne fa mu jógee foofu même bu dee ci biir Mawaqiti la ëpp na masafatul qasri wala mat na ko kooku day wadaa te côté bu dee côté boobu lahu wajh tamit wax jooju ah wallahu ta'ala a'lam kon nag tey insha allahu ta'ala dañaa yem nii bii di ñëw nag kon kon léegi baax na léegi kon tawaaf yaa ngoo ak seen yaate tawaaful xudum euh, bii ñu nekk muy le bienvenu maalikee yi ñoo jàpp ne waajib la waajum xuur ne déet dañ koo sopp maalikee yi buñ la nee waajib la ku ko bàyyi da ngay di dara waajum xuur ne déedéet kantaa ñële nu tudd <coughs> euh, bu dee tawaaful ifaada mooy ruknu bi ñépp d'accord ne mooy ponk bi nga xam ne ko deful amoo ay tawaaful bu mujj bi mooy tawaaful euh, wadaa boobu Maliki yi ñoo ne dañ koo sopp waa jumhur ne dañ dafa nekk lu war te loolu insha allahu taala mooy li gën a dëgër wallahu taala